awliya yu mag yeeg seen wute ak nan nga war a dëggook ñoom ngir nga mën a jariñu ci ñoom te bañ di leen weddi noonu kese te tegoo ko fenn voilà lu ñu wax nga weddi bañ leen tali ak li leen borom ndax li leen borom bi wan ak lim leen def loolee ginnaaw bi ñu aartoo ci yooyu leeral ñu yooyee nag mu ñëw nag ne nag fal nan sarif léegi nag nañu wàññeeku dëpp waaw li at ngir lim. maa la nga xam ne taqaddama jiitu woon ñu tàmbali woon ko di ko lim defoon entre parenthèse di wax lii min zikri da doon jiitu woon na ñu ko doon tudd min zikri di tudd asbaabi rada ya nga xam ne ñooy sabab échelle ya nga xam ne mooy sababu yay tax nga alku li yu'lama sababu alkane ngir ñu xam ko voilà mooy suul xaatima gam doon wax doon tudd hein ba laata muy dugg fii gisoon nañ ne waxoon na ne bokk na ci yoo yële xubbu duniyaa yii waral eh, eh, dañuy def benn résumé bu ndaw tënk bu ndaw la jotoon a jàll bu ko defee mu ñëwaat suñu xel yi lii waral eh, suu xaatima ñaaw ñaaw ak mujj mooy bëgg duniyaa mu fees sa xol bi waaw ci loo xam ne doo ci jàjju mukk te doo toog sax di tiit ba pare nga sëgg ci nuur ci waaw jël sa lépp sa himma sa yitte yépp nga daal di koy jël wëlbati ci àjjana ci àddina di dajale alal ba pare ta ba pare di ci xañe ak ya ci ci war ba pare di nuur ànd ak di nuur sab xol nga koy nuural ci lépp loo xam ne ci ngay mën a toppatoo bi tadbiiri ka al arzaqi nan ngay mën a toppatoo wi wërsëg nan ngay gën a mën a amasser les biens nan ngay gën a amee alal kese sa yoon yàlla newu ci mu ne bokkoon na ci mooy cam si israarul fata ala zunub cam si nekk di wéy ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne bakkaar yi nekk wa bid'atin nekk loo xamante ne tamit ci bid'a yoo xam ne du dara loo xam ne lu baax mu ne woon ci ak naafiq goo xam ne di wane ci biti loo xam ne wute na ak li mu gëm wa uyub ak ay ayib mu ne bokkoon na ci may ma sa nopp wa minhu kun ilayya dal isra'i atu fi sha'ni lawliya'i bokk na ci liy wane li nga xam ne day waral ak toroxtaange ak tas ak ak li nga xamante ne moom alkane mooy ba ba booy faatu nga am suubu xaatima mooy mujj gu ñaaw mooy mooy di xuus di rot ci li nga xam ne mooy ci mbiru awliyaa yi radiyallahu anhu foofee nag lañ yemoon. foofu waxoon naa la dafa doon yaatal ay mbir yaatal na ko nag ba pare léegi nag mu ne kon nag fal nan sarif nañu wëlbatiku nag delluwaat ca looloo yee nga léegi waaw. li addi ngir ñu lim maa la nga xamante ne nii di continuer di lim maa taqaddama min zikri asbaabi rada li yu'lama di tudd ci sababu li tax nit ñi di texee di bu ko defee ba bu ñuy faatu am suu u xaatima ndax almar ukat nit ki Euh, euh, yub'athul mar'u ala ma mata alayhi yonent ma lay saa saa nee na nit ki dañ koy dekkil ci kaw la nga xamante ne nii ba muy faat na mu faatoo woon képp koo xamante ne nii wal iyaadu billah dafa faatoo li nga xamante ne mooy suu xaatima mooy mujj gu ñaaw kooku noonee lay dekkee moo tax asbaabu radaala mooy sabab yi nga xamante ne nii. <coughs> mooy la nga xamante ne nii mooy noonee la deewe noonee na mu faatoo hein noonee lay dekkee kon nag mu ne ah nañ ko tudd fii bu ko defee ñu xam ko ràññee ko gin koo ràññee continuer tafa daal di tofale fii leneen loo xam ne bokkul woon ci ñu tuddoon ci li jeetu ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, li jiitu woon kanta xadiis bi nga xamante ne nii moom lañ wax sànk yu kullu abdin ala ma mata alayhi loolu al imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi moo ko solo ak sëriñam al imaamu ahmad ibn muhammad ñu jële ko ci seydina jabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu wa arda mu jële ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam kon na fermons cette parenthèse ñu ne sëriñ bi da mu ne mina axi dawal wilayati fitira awil karamati li tabjilil wara mu ne min bokk na ba léegi ci suu adab yoo yële waaw ci ya nga xam ne ñooy waral asbaabu yi nga xam ne ñooy waral ar rada te ñu te ñu tënkaat ko sànk bokk na ci yoo yële di waral suu xaatima ak toroxtaange ñaaw mujj axi yow sama mbokk mooy daawal wilaaya ngay woote naan yow wàlli yu nga ko waa usurpation d'identité nga def ak a garaaw ilaha illa allah foo xam nga fii bu ñu la jàppee ci ci réew yi en tout cas foo usage de faux lañ lay lañ lay tuumaal yow non seulement li ngay wootewu si faux ba pare ngay utiliser loo xam ne faux si faux di wane carte professionnel comme nga ne yow docteur nga di consulté nit ñi ndekete yow imposteur nga amoo benn diplôme te faj nga ñee nga faj nga ñu bari ba nit ñi gëm la di ñëw di consulter ba nit ñi lay démasquer kooku xoolal pen biñ ko nar teg pen yooyu yëpp li muy garaaw garaaw bii wa ko gën a garaaw ñëw nitu yàlla nga usurper identité am waaw ne yow ci ci yaaw yi nga bokk wala sax yow yaay diw ma ñu xam ndax comme que nit ñee ngi koy dégg mais xamuñu ko yow nga ñëw ne yaay diw ci boppam gaa yi topp la di la jox lu ne di la kii jàpp ne kii waa man ngaa jàngal diw nga wor leen ñépp ndekk xamoo tous usurpation d'identité kooku bokk na ci yi nga xam ne day waral ak alkande ak mujj gu ñaaw waaw mooy iddia ngay wootewu alwilaaya daawal wilaaya di woote naan yow ci walu yu nga walu yuy borom bi la borom bi daa am lay wan waaw iftira fekk ba mu koy wax kooku day day nar da koo sos awil karaamaati wala muy woote wu naan daa am ay ay ay ay ay ay xar baax yu muy yoo xam ne man na ko waaw ah loolu de garaawul fan man bu man kay ma ne ñëw rek bu ma déggee mu wax rek mooy wér na waaw loolu yàllaa ma ko may waxuma ko ngir euh, puukare xam nga euh, borom bi mooy may ku ne façon yooyu ngay dégg ci télé yi ñu fees del wala iyaazu billaah yàlla na nekk dëgg de bés bu nekkul dëgg bés bu nekkul dëgg rajo yi bés bu nekkul dëgg ngay woote ay karaama wallahi loolu bokk na ci liy waral boo ko tuubul ba fekk ba mu fekk la dangay torox torox tànge waaw na bañ a nekk dëgg rek moo tax mu ne iftira mu nekk koo xam ne day sos di woote way karaama li tabdilil waraa ngir bu ko defee nit ñi daal di koy màggal waaye gëm ko ba man la yaakaar ci moom di ko jox seeni alal di ko màggal di ko teg fu kawe waaw mu ne qultu fa man yurid salaaxal amali falyarkanan lil awliyaa'il kummali léegi nag comme que sëriñ bi radiyallahu anhu wax na la ne am na problème bu rëy buy waral ak toroxtaange mooy di woote wu wilaaya <laughs> mu ne nag kaay xaaral nag ma jàdd fii <laughs> leeralal leen fi façon yu mel noonu les faux sëriñ les faux wali yi ñi nga xam ne ay faux lañu du nuy di wootewu ah la ma doon wax ci bi ci jataay yiy weesu naan kii man na lii kii day xettali diw te du fa nekk ak ay kiiw ak yooyu am ñoo xam ne c'est des fautes mooy ñii di wootewu di nar di wax di sos naan ñoom man nañ li awliya yi man te ñoom ci wàllu yi lañ bokk sëriñ bi nag jàdd fii <laughs> ngir leeral ñu foofu bala moo continuer waaw mu ne qultu wax naa man Bamba radiyallahu anhu faman yurit képp koo xam ne nam mën a ta sopp te bëgg salaaxal amali yéwénuk ay jëfam ay jëfam baax jëf yu baax mu koy jëf fal yar ka nan waaye waaye na jeng te jëm uti seeti na jeng jëm ci lil awliyaa il kummali ci waliyu yi nga xam ne ñooy ñu mat ña radiyallahu anhum ña mat sëkk fees dell ak seen borom ku bëgg mucc al cheikh al Abul Hasan al imaam Abul Hasan ash-Shaadili doon wax radiyallahu anhu man lam yataghalghal fi ilminaa haadaa maata ala al-kabaa'iri wa huwa laa yash'ur aw kamaa qaala radiyallahu anhu képp koo xam ne nuuruwoo duggoo ci suñu xam-xam bi booy faatu di nga faatu ci kaw bàkkaar yu mag yi te doo ko yëg xam nga ku dee ci bàkkaar yu mag yi ko nga yaakaar ne ay jëfam rafet na sell na mukk mu ne nag boo bëggee hmm? salaaxal amal jëf yu yiiw yu sell yu borom bi nangu ndax ngis tëlëg yi dégg tëlëg aaw yooyu yëpp dina ci deñ ak gis sa poppat ak yooyu fal yar ko na fal nga jeng jëm lil awliyaa yi waaw alkumbali yu màgg ya waaw waaw lu tax mu ne isbaana jaaran annama shuyuuxu hada zamani julluhum fuxuuxu mu ne is ndax baana leer na jërën leer naññ laa wax ni jant njolloor annama këne gis nga shuyuuxu hada zamani gis nga sëriñ si ma jamonoonteel man Bamba radiyallahu anhu sama jamono ji julluhum li ëpp ci ñoom fuxuuxu ay këppatal lañ ay piège lañ ngir taalibe yi duñ leen yóbbu ci yàlla fen ci seen bopp lañ leen jëme ngir ñu leen di defaral seen affaire ay këpp tël waa ji rëbb picc teg bool bi def teg benn bant mu téye bool bi bool bi taxaw mu benn buum lay takk làqatu fële def ci ay pepp ba bàyyi ba pigeon bi ñëw wala xati mi wala picc mi ñëw di form mbir mi rek mu xëcc affaire bi mu këpp ci kaw sëriñ su bari yu ma jamonoon teel noonu la ñu waaw waaw waaw ma mooy suñu jamono ñu nit waaw wow ndax jamono ju la gën a sori yonent bi aleyhi salaatu salaam da gis ne ni muy grave quoi laa <laughs> ilaha illa allah hein ku la gën sori njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu salaam rek xamal ne mooy jamono ji gis <coughs> waaw waaw